fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baab asalaatu mi'a wa tis'atun wa arba'uun. baabu taghliidi tahriimi ibaaqil abdi min sayyidihi walillahi alhamdu wal minna kon euh, ginnaaw bi nga xam ne ci lañu jeexal ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre trois cent quarante-huit baabu nahyi an tajsis al qabr wal binaa'i alayhi walillahi alhamdu wal minna foofu nag taxawuñu woon ci côté bi nga xam ne mooy euh, tabax ci kaw lañu wax mais tabax ay mur ci wet gi loolu it ñi nga xam ne dañu ne loolu dafa xaraam ku mel ni Hanbali rahmatullah alayhi dañ ko jël tamit ci hadis bi moo taxoon comme niñ la ko fi waxoon ñi nga xam ne ci lañu rasé euh, euh, almeeru les cimetières de Baqi' parce que yu dañ fa tabaxoon ay mbir yu bari waaw bi nga xam ne ci la euh, waa Al Saoud daal di yor foofu lañ ko rasé voilà te loolu it moo taxoon ña ne woon Tombouctou par côté année 2012 2013 ya ci xadiis ñoom Seydina Ali yii ñu fi romboon gis tuddoon ko fi ak suñu xadiis yi ñu génn loolu moo tax ñoom foofu lañu tegoon seeni wax ba tax ñu ne kon lépp loo xam ne dañ koo tabax ci fiir yow bu dee xabru bi ci boppam lañ la tere nga fiy tabax lan ngay xalaat tabax ci wet yi loo xam ne genre ay niit ay ku nekk ay kii familial tabax kii yu ngand waaw mu jëlaale espace nga defaale lépp ñu ne loolu lépp lii da koy tere aywa raser euh, bulldozer wala xawma lan book lañ ko raser raser nañ daal waxoon nañ leen di woon na wax nag waaye <laughs> euh, ce qui fait c'est <laughs> fait waaw <laughs> waaw loolu allahu taala alam voilà c'est pas que comme li ñeen nañu di wax que c'est des obscurantistes loolu yéen a ngi tooñ képp ko wax loolu di ko jëmale ci ñoom yéen ngi tooñ waaw ne ñoom defuñ lu dul ne xadiis yii de loolu lañu gis waaw xadiis biñ ci mujj woon gis te moo moo doon benn 1767 an Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alayhi wa an yubna alayhi waaw kon loolu man ngaa bañ a ànd ci liñ def waaye nag ne loolu tax ngay naan ñi ay wala ay nangam loolu wal iyaazu billah aadana allahu min al fanatisme kon tey ñu war a beneen chapitre buy wax leen chapitre trois cent quarante neuf mu baabu buntu taxliidi taru xara tahrimi xaramaluk ibaqil abdi mooy jaam bi daal di rëcc daal di daw faq min sayyidihi ci boroomam jaam boo xam ne dafa euh, enfuir s'enfuir daw benn esclave bàyyi fa li nga xamante ne mooy euh, euh, boroom këram mënoo boroom kii boroomam li nga xam ne moo ko moom li nga xam ne mooy gravité bu nekk ci loolee waaw gravité bi nga xam ne moom moo nekk nag ci loolee léegi nag mu ne Ah. Ah. <laughs> Allahu akbar mu indi fii ñaari xadiis <coughs> yoo xam ne euh, ci même saxaaba bi la te ni mu ko indee ni moom al imaam al xaafiz euh, an-Nawawi rahimahullah lu fi aay ci kanam comme rek buntu yi jóge euh, ni mu ko indee nii imaamu muslim noonu la ko indaale woon waaw léegi kon cent soixante-huit ak mille sept cent soixante-neuf mu naan Jarir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ayyuma cabdin abqa faqad bariyat minhu dhimma rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala wa anhu radiyallahu anhu ani nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa abaqa al-cabdu lam tuqbal lahu salaatun rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala wa fi riwaya faqad kafar kon al imam al hafiz an-Nawawi mu indi ñaari hadis yi ngir étayer son propos di mu tudde buntu bi baabu taxlid tahrim ibaq al abdi min sayyidihi mu ne an Jarir hadis 1768 mu ne an jaririn mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne moom lañ naan Jarir di sa gede Yuusufu haadihi al umma muy Jarir ibn Abdillah hmm? al-Bajali al-Bajali radiyallahu <laughs> al-Bajali Allahu akbar <laughs> Allahu akbar eh, léegi moom Seydina Jarir mu ne annahu qaal qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na ayyuma abdin bépp jaam boo xam ne abaqa dañuy wax abaqa yi wax ñaar yëpp baax na ci arab bépp jaam xam ne fàq daw na ah ca suufu koko moom faqat dëgg-dëgg bari at daal dinay seppeeku ba deñ set na moom lam ci moom ak zimma kaaraange gi nga xamante ne nii moom la ko l'islam doon aar waaw waaw pacte bi nga xamante ne kaaraange gi nga xam ne moom la ko borom bi doon aar l'islam bi ko aar moo ci simmeeku ba set kookee kooku moo ci simmeeku moo ci simmeeku ba set wecc wecc wecc mu ne xadiis bi rawaawu mu ne soloo na ko hmm? mu ne soloo na ko kan muslim al imaamu abul xuseyn muslim ibnul xajaaj waaw ñoom daal dina koy solo léegi ba pare mu daal di ciy tegaat mille sept cent soixante-neuf wa anhu ba léegi di jële Seydina Jarir radiyallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ida abaqa al abdu bu dee jaam daa fàq wala bu la nee nga ne ida abiqa al abdu bu jaam bi lam tuqbal lahu salaa duñu ko nangul benn julli mu ne rawahu hadis bi soloona ko muslim alimamu muslimu abul husayni rahimahullah léegi mu ne wa fii riwaaya am na benn riwaaya boo xam ne nag dane faqad kafar waaw ida abaqal abdu faqad kafar waaw bu jaam bi daw faq kooku weddina yàlla waaw léegi laaj bu njëkk bi mooy est que est-ce que hadis bu njëkk bi bu njëkk dane rawahu muslim ñaar yëpp est ce que moom dong moo ka solo mooy ida ayyuma abdin abaqa faqad bari'at minhu zimma est ce que moom dong moo ko solo ñu ne le déedéet sëriñam al imam ahmad ibn shu'aib non non <laughs> ahmad ibn hanbal voilà ak ahmad ibn shu'aib do sëriñam Euh, imaam Muslim ma ko magoon sax mooy imaam An-Nasaa'i moom itam daal na koy solo mooy imaam Ahmad imaam An-Nasaa'i ñoom ñoo ko solo nag imaam Muslim rahmatullah alal jamii al imaam Abul Husayn kitaabul iimaan baabu tasmiyati al-abdi al-aabiq kaafira voilà ñu ngi woowu la ko de <laughs> mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettali suñu sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba ni Abdallah ibn Muhammad al-Haafiz Euh, al-Absi mawlaahum al-Kuufi al-Waasiti al-asl gane àddina 159 génn àddina 235 rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Hafs ibn Ghiyaas mu ne gi nett ma Hafs ibn Ghiyaas di Hafs ibn Ghiyaas ibn Talq ibn Mu'aawiya ibn Maalik ibn al-Haarith ibn Sa'laba ibn amir ibn rabi'a ibn amir ibn jusham abu umar an-nakha'i al-kufi al-qadi gane àddina 117 génn àddina 194 rahmatullahi alayhi an dawud mu jële ci dawud ibn abi hind dinar rahimahullah abu bakr ibn abu muhammad al-qushayri mawlahum al-basri al-khurasani rahmatullahi alayhi génn àddina quarante am nañu ne cent trente-neuf wallahu taala alam rahimahullahu taala moom an Sha'bi mu jële ci Sha'bi di Amir ibn Sharahil ibn Abd Abu Amr al-Hamdani al-Kufi rahimahullah gane àddina la vingt ci xilaafu Seydina Umar radiyallahu anhu génn àddina li nga xamante ne nii mooy l'an cent trois am na ay wute yu bari rahimahullah an jarir mu jële ko ci jarir bi jarir ibn abdillah ibn jabir ibn malik ibn nasr ibn salaba ibn jusham abu amr ñi na abu abdillah al bajali al-Qisriyu al-Yamani al-Kufiyu di Yusufu hadhihi al-umma rafetoon lool kaara Allahu akbar génn àddina la cinquante et un bokk ci sahaaba yi nga xam ne ñoo mujjee gis yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mais fekk na fatu Makka voilà moo tax keroog gisoon nañ am bi mu ne yonent saa sa moo ne ma yaa Jarir istansuti naas <laughs> waaw ne ma Jarir noppiloo nit ñi voilà allahu akbar le ganna moom xool qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayyuma abdin abiqa wala abaqa faqad bari'at minhu dhimma léegi noonu la léegi xadis bi ci tegu xadis 1769 wa anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam idha abaqa al-abdu lam tuqbal lahu salat mu ne haddathana yahya ibnu yahya mi la dañu la leen rangale woon lu jiitu imam muslim mu ne nettali na suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum ñi ne min Qarila Abu Zakariya Rayhanatu Nisapur gane àddina 142 génn àddina 126 qala akhbarana Jarir mu ne ki ñu nettali mooy Jarir mais Jarir bii bokkul ak kii bien sûr ak saxaaba biñ génn parce que kii gis nga moom <laughs> hein sëriñu euh, ñoom Yahya ibn Yahya ñooñu voilà mooy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi gane àddina 110 génn àddina 188 am na wute rahimahullahu ta'ala an Mughira mu jëlee ci ko naan Mughira muy al mu dañ naan Mughira di wax al Mughira ibn Miqsam ad-Dabbi mawla Abu Hisham al-Kufi al-Faqih al-A'ma génn àddina 32 rahimahullahu taala an Sha'bi gis nañ gësan qala rahimahullah kana Jarir ibn Abdillah yuhaddithu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala mu ne Jarir ibn Abdillah de al-Bajali radiyallahu anhu nekkoon na doon nettali ne yonente ba li jële coono saa saa mu ne nee na idaa abaqa al-abdu lam tuqbal lahu salaah voilà nii la ko de waaye wa fii riwaayatin faqad kafar nag boobu mooy bi mu njëkkandi ci buntu bii ñuy def boobu boo dañuy delluwaat gannaaw nag parce que ñetti xadis la yëpp xadis Seydina Jarir bi imaamu Nawawi li mu indi ayyuma abdin abaq mooy boobu mooy position deux bi mu mujjee indi faqat kafar mooy posi mooy lam tuqbal lahu salaa boobu mooy position trois léegi faqat foo fi riwaay faqat kafar lool nag mooy position une voilà léegi kon dañuy dellu ca gannaaw mu ne haddathana bale kitaabul iman baabu tasmiyatil abdil abiqi kafira mu ne haddathana Ali imaam muslim rahimahullah mu ne nettali nañu ali ibn hujr as-saadi di ali ibn hujr ibn iyaas ibn muqaatil ibn muxaadish ibn musamrix al-Baghdadi as-Sa'di al-Hafiz Abul Hasani al-Marwazi rahimahullah gane àddina 156 génn àddina 244 rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Isma'il imam Muslim ne ya'ni ibn Ulayya mu ne ki ñu nettali mooy Isma'il imam Muslim nee na mooy ibn Ulayya di Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi Asad bokkoon ci waa Asadu Khuzayma Abu Bishr nga xamante ne Basri la woon al-Bazzaz waaye Kufi cosaan la ci cosaan al-asl gane àddina 110 génn àddina 100 quatre-vingt-treize an rahimahullah an Mansour ibn Abdirrahman mu jël ko ñu naan Mansour ibn Abdirrahman al-Ghaddani euh, al-Basri <laughs> Mansour Allahu akbar la hawla euh, Mansour <laughs> ah danañ continuer après après <laughs> nga dégg Mansour li muy wax quoi waaw wolof naan ko Mansour muy al al al Ghudani al Ghudani al Ghudani voilà al Ghudani muy Mansour <laughs> ibn Abdurrahman al Ghudani al Basri al Basri voilà al Basri rahimahullahu taala al Ashall rahmatullahi alayhi moom al Basri yu kañ la gën a àddina kañ la génn àddina loolu de dajuma ko ani Sha'bi mu jëlee Sha'bi gis nañ ko sànq an Jarir gis nañ ko sànq radiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqulu ayyuma abdin xam nga fii dana Jarir moo wax wax ji ash-Sha'bi dana an Jarir annahu kene moom de sami'ahu dégg na Jarir yaqulu mu naan ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad kafara hatta yarji'a ilayhim qala Mansur déglul <laughs> rahimahullah qad wallahi ruwiya an nabi sallallahu alayhi wa sallam walakinni akrahu an yurwa anni hahuna bil basra <laughs> Mansour déggal li Mansour wax Mansour nee na <laughs> mu eh, sama sëriñ Shaabi nee na Jarir dégg na Jarir muy nettali naan képp bépp jaam boo xam ne daal dafa faq ci ak ña ko moom ña méngoog ay wow ay mbiram te moom ko kooku weddi na yàlla hatta yarja ilayhim ba mi muy delloo ci ñoom qaala Mansuur Mansuur nag daal di ne <laughs> kat dëgg-dëgg wallahi wat naa ci yàlla ruya hadis bi soloon nañu ko ci lu leer an nabi sallallahu alayhi wasallam xam nga fii dana ci jarir la yem dana jarir moo ko wax mu ne waaye lii soloon nañu ko jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk ñi daa am ñu doon waxal ñoo xam ne xam ne ne ñii moom bokkuñ ci nitu bidaa yi quoi bi mu leen nettalee xadis bi ne leen nag xadis bii waat naa ci yàlla soloo nañ ko jële ko ci yonent bi alayhi salaam mooy yemul ci du waxu jarina waxu yonent bi alayhi salaam waaye boo gisee ma koy nettali nii bu dee ci biti ak yooyu ma koy waxe nii yemale ko ci jarin walakin nii parce que man Mansuur akrahu bëgguma an yurwa anni haahuna bil Basra bëgguma fii ci Basra ñaay <laughs> naan Basra <laughs> Basra fii ci Irak fii nga xam ne xawaari ji dañ fee bare ahlul bid'a wal ahwa yi nga xamante ne moo mu'tazila la xeet yu yées yooyu man nag seen seen seen façon gisin yu yées yooyu ñu yor nga xamante ne nii di kéefërloo nit ñi ku def bàkkaar bu mag euh, <laughs> man xadiis euh, bu mel nii nga xam ne xam nga lii mooy moom la boroom xam-xam yi di woowe kufrun duuna kufr mooy ak ash-shari'u yonent bi alayhi salaatu salaam da koy woowee kufru waaye tekkiwul kéefër que ni waa ji léegi am abu jahlin la noonu loolu ah waaye ñoom nag loolu la ñuy wax waaw moo tax imaam an-Nawawi ne Mansuur da ne lii soloo nañ ko ba ci yonent may saasaam waaye man bëgguma nekk fii Basara di di di di nettali hadis boobu jële ko ci sama sëriñ bi yi mu jële ko ci Jarir mu jële ko ci yonent saasaam man ci Jarir laa koy yemale pour lan pour bañ waa bidaa yooyu di di di di jaare ci man ngir di di di di wéyal seen i caaxaan ak seen façon compréhension bu bon bi ñu am ci texte diine yi waaw parce que boo nee ci jarir la yem ñoom ah ay kooku jarir la mais boo nee ci ñu jàpp waaw lii day dëgëral day wane na kon ñun li ñu wax dëgg la moo ne imaamu wi mu ne famaanaahu lii nag Mansuur di wax ibn Abdurrahman al al al Ghudani rahimahullah mu ne ah, eh, mu ne hadis famaanaahu anna Mansuuran kene Mansuur de rawaa hada al hadith hadith bi solo an Sha'bi jëla ko ja Sha'bi an Jaririn mu jëla ko ci Jarir mawqufan alayhi mu yen thumma qaala Mansuur mooy <laughs> raw hmm, ba'da riwaayati iyaahu mawqufan ñu ngi ko soloyee mu yem ci Jarir mu ne wallahi waaw innahu marfu hadith maa ko yemale fii maa yemale ci Jarir waaye Abdullah waat naa ci yàlla ne lii nii ci yonent bi alayhi salaam lu jóge yëkkati nañ ko ba faalamuhu ayyuhal xawaas alxaadiroon yéen ñi nga xam ne yéenay samay jagle te xam naa ne bidaa yu yées yi ñuy nekk new ngeen ci yëg leen loolu yéen ñi teew fa inni ndax man akrahu an usarriha bi raf'ihi fii lafzi riwaayati fa yushi'u anni fi al-basarati allati hiya mamlu'atun min al-mu'tazilati wal-khawarij alladhina yaquluna bi-takhlid ahli al-ma'asi fi an-nar wal-khawarij yaziduna ala at-takhlid fa yuhakkimuna bi kufrihi wa lahum shubhatun fi at-ta'alluq bi dhahiri hadha al-hadith waaw <laughs> waaw nooy ne Mansour daal lii mu def mooy lii la mooy <laughs> léegi mu wax gaa yi nga xam ne jaajagoog ñoom neneen nag hadith boo gisee ma koy riwaaye fii saa ma koy nettali yemale ko ci jar yëg leen ne hadis bi yonent yonent Seydina Jarir dana yonent ma lay saa saa moo ko wax waaye man xam nga lu tax du ma ko wax ne yonent saa saa ma ko wax parce que bëgguma muy lawe jaare ci man siiwe ci man fii ci Basra nga xam ne dafa fees dell ak ñi nga xamante ne borom pas-pas yu bon yi comme Mu'tazila yi ak xawaari ji dissident yooyu Mu'tazila yi xawaari ji ñi nga xam ne ñoom ñoo naan ki nga xam ne daa def bàkkaar bu mag kooku day sax safara te du fa génn waaw mooy jullit bu def bàkkaar bu mag. boo rayee nit yow jullit en tant que jullit yow dee nga jeex na yow di nga dugg safara te dooroo fa génn mu ne bon loolu mooy ñoom ak lii ñoo ko bokk waaye wal xawaarij kanta xawaarij yi yaziduna non non ñoom yemuñ ci loolu ah ñoom dañoo yokku ala taxliidi ci le fait que ñu ne waa ji ku ku def bàkkaar bu mag safara ngay ngay ngay ngay nekk ba faw fa ya fa yahkumuna ñuy àttewu bi kufr yii ne waajooju waxuma la mais ak yéeféer lay doon waaw bàkkaar bu mag moom da lay génn ci diine ji ak yu mel noonu mu ne te loolu nag bu boobaa xadiis bi bu doon dañ koo am ah ab def def la lay doon loo xamante ne ñoom dañ koy mën a di di di kalaŋaatoo ci li feeñ ci xadiis bi moom la ñuy loo xam ne day xawal liy niroog wala suba luy niroog que ñoom li ñuy wax dëgg la alors que wuute nag ñoom li nga xam ne noonu la jàppe xadiis bi waaw lii mu def mooy li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy li jaadu waaw ñu taxaw ci tuuti lii nga xam ne moom la Mansuur ibn Abdurrahman al-Ghudani yi def rahimahullah mooy li jaadu mooy nit doo ñëw li nga xam xam nga ne am na ñoo xam ne nit bi daa lañ ci caaxaan kese lañ ne ak topp seen bakkan texte texte yi li mu topp seen bakkan ak ni ñu ko jàpp rek lañ koy firé nga am xadiis yoo xam ne ci biti nii day niroog ne ñoom li ñuy wax dëgg la yow waroo am amoo droit taxaw ci rajo yi di ko wax ak ci YouTube yeeg walla Facebook yeeg plateau yeeg fu nekk nga nekk fa Instagram yeeg di di ko fu ne gaa yi di jot ci xabaar yu mel noonu waaw waaw waaw xaw la ndax ndax bañ xadiis yu mel nii topp ci noppu kàccoor yu mel noonu ñu daal di jàpp ne voilà lii lay wane ne voilà lii lañ leen di wax lii la voilà ndax yonent saa salaam fii li mu wax daa leer jeex na waaw ay ayyuma abdin waaw bépp jaam xam ne abaqa faq na ca ña ko moom min mawaali faqat kafaro weddina yàlla voilà hatta yarja ilayhim ba ni muy delloo ñoom kon kay jeex na faqat kafara parce que xam nañ ne kon faq jaam buy faq loolu bàkkaar bu mag la te kon liñ naan ku def bàkkaar bu mag dem sawara te fa ngay sax lii da koy wane faqat kafara te yéeféri fu ñuy nekk ëllëg nga ah fiifir yoom safara ñu ne waaw kay yonent bari saa saa nag moo ne faqat kafara léegi yéen ngeen bëgg a wax léegi waxul lool du loolu quoi <laughs> alors que dañuy kàcc <laughs> alors que dañuy kàcc moo tax lii Mansour def jazaahu llahu an al-islaami xayran huwa Mansour ibn Abdirrahman waaw <laughs> mooy man du ma nekk seen tuyau bi nga xam ne seen caaxaan ci lay jaar de wala seen kanu seen canal boo xam ne ci ngeen di jaaral seen i bu leen di may jox leen bateau tendre leen la perche du ma ko def de seeti leen keneen bu ngeen bëggee am caaxaan waaw loolu dafa am solo waaw du nit ki xam-xam boo xam rek da ngay ñëw ci mbooloo yi ci awaan yi ñi nga xam ne tamit ñi nga xam dañoo dese seen xel yi àggul fenn du ñu ay boroom xam-xam dëgg-dëgg nga ñëw wasaare ko li ngi seen keroog Seydina Abdurrahman ibn Awf li mu doon wax Seydina Omar hadith Seydina Abu euh, Ibn Abbas bi bi ñuy gis discours discours Seydina Omar bi mu doon wax ci wàllu soble yi waaw naan gis naa ne yéen a ngi lekk ñaari garab yoo xam ne gisuma ne lu dul yoo xam ne yu bon lañu waaw mooy xet ga te képp ku ko masoon a lekk fii yonent bari saa saam da doon wax génn leen ko ngeen yóbbu ko ba Baqiya mu dem fa <laughs> waaw ci jàkka ji génn leen ko jàkka ji yóbbu ko Baqiya <laughs> ñu yóbbu la Baqiya la <laughs> waaw loolu bañ koy wax xam nga loolu waxoon nañ la eh, ni eh, histoire Seydina Omar discours am bopp lu ko waraloon. ca Makka waaw bi Seydina Abdurrahman ibn Awf fu ñëwee eh, ci tàntam fekk Seydina ah, ibn Abbas mu ngi xaar waaw fekk mu jógoon Seydina Omar radiyallahu fële ca Mina mu naan ko eh boo kii boo gisoon yow Ibn Abbas tey <laughs> man Abdurrahman ibn Awf maa la koy wax eh, benn waaye daa ñëw ne amirul mu'minin Omar naan ko diw nee na bo maata Omar bu Seydina Omar gaañoo diw la jaayanteel jaayanteel Seydina Omar ne day def discours. Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko ah yaa amiral mu'minin man gis naa ne fii nii Kaaba gii Makka gii nga xam ne ku nekk fii daje Makka gii ak ñi nga xam ne ñi xamul ñi xamul ak ñi xam dañ fee ba te ñi xamul ñoo fi ëpp ñi fi ëpp ñii duñu xamuñu ay ay kii la ñu ah xamuñu diin xamuñu diine xamuñu xam-xam li ëpp ñi ñëw Makka fii fii ah yaa amiral mu'minin ñi fi ëpp duñu boroom xam-xam bàyyil ba nga ñibbi. Medina fan këru xam-xam ak wax yu beeg yooyu borom xam-xam yeeg saxaabaay yonent bi saa saa nga wax loo xam ne ñoom dinañu dégg li nga wax man koo teg fi mu woon teguwaay alors que boo fi defee discours fii Makka gii nga xam ne ñi fi ëpp populace lañu lool lañ ko mën a waxee ren léegi mooy gis nga da wax ñu jël sa wax yóbbu ko dégg ci déggin boo xam ne bokkul ak li tax ngay wax Seydina Omar ne kon baax na. lu tax Seydina Abdourahman ibn Awf doon ko wax loolu ak lu tax Seydina Omar radiyallahu anhu nangu loolu parce que mooy xam-xam ah du fu nekk nga koy wasaare waaw am na yoo xam ne am na koo xam ne kenn du ko fa wax waaw waaw te tekkiwul ak naafiq wala double discours non c'est pas double discours comme ñu xamul moo imaamul Bukhari al amirul mu'minin mu daal di def ci saxiix bi benn buntu. baabun man xassa bil ilmi qawman duuna qawmin karaahati an an laa yafhamu waaw waaw ci kitaabul ilm Allahu akbar ma way ma ne huwa al Buxaari yi la wax say al imaamu ma ne mooy amiirul mu'miniin <laughs> wa yow saay <laughs> ma ne kookoy amiirul mu'miniin mooy njiitu way ngëm yàlla yépp ci xadiis waaw huwal jabalul alam <laughs> mu ne baabun bunt <laughs> man ka nga xamante ne ne xasa daal dinay jagleel bil ilmi ci xam-xam qawman ay nit duuna qawmin wuteek ñeneen waaw waaw mooy am ñoo xam ne ñoom ngay jagleel xam-xam sa xam-xam lenn ci sa xam-xam pas lépp bien sûr bu dee xam-xamu diine da ngaa mën a lépp ci ka koy ci non mais yoo xamante ne nii nit ñi àgguñu seen seen seen seenu nand seenu compréhension manula àgg foofu karahata allah yafhamu ndax bañ ñu bañ a nand comprendre mu ne wa qaala aliyun mu ne sayyidina ali ibn abi talib asadullah al-ghalib nee na haddithu an-nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukazzaba allah wa rasuluhu la <laughs> waaw te hadith la boo xam ne juste après moom la ci moom la indi ci bundu bi waaw allahu akbar allahu akbar waaw mu ne eh, ah, Seydina Ali nee na waaw xaddisu naasa waxtaan deen ak nit ñi dee leen nettali ay xadiis ak nit ñi di wax ak ñoom bi maa yaarifoon xadiis yoo xam ne miin nañ ko te dinañ ko xam te xam ngeen ne loolu du leen indil fitna waaw ata atuhibbuuna ndax yéen da ngeen a bëgg yéen ñuy jàngale am yu kazzaba Allahu wa rasuluhu da ngeen bëgg gaay yi di weddi yàlla ak yeneen di ba lay waaw parce amul kenn koo xamante ne fekk na ay nit wax leen wax yoo xamante ne nii àggul seen xel loolu ne dugal nga ci seen biir fitna waaw waaw te Seydina Anas waaw nee na yonent bi alayhi salaam hadith yi nii yëpp may wax imaamul Bukhari ci buntu boobu la ko indi Seydina Anas mu ne ne tuddal nañ ma ne Seydina Muaz hein te loolu yonent Seydina Mura euh, Anas da koo nettali lu leer anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Mu'adh radifa te gisoon nañ xadiis boobu ci Riyad bi fii mooy bi mu ko supporté di ko woo naan ko yaa Mu'adh ibn Jabal yaa Mu'adh mu naan ko labbayka yaa Rasuulallah wa sa'dayk mooy xadiis boobu yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xamante ne nii ci la ko doon wax ne ko man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an daxala al janna képp koo xam ne dajala ngàlla ëllëg te fekk sa xaal yow bokkaale woo moom dara da ngay dugg àjjana Seydina Mu'aaz ne ko alaa ubashiru nnaas qaala laa inni axaafu an yattakilu Seydina Mu'aaz ne yonente bari saa saa ma wax ko nit ñi mu ne déet damay bañ damay ragal boo leen ko waxee ñu sukkandikoo ci liñ jot a def dootuñ liggéeyati dootuñ jaamooti yàlla jaam sukkandikoo ci wax ji bàyyi jaamu yàlla te lool ku ko def di nga alko waaw ndax xam na ne ñu bari boo leen ko waxee compréhension bii la ñuy am te imaginer yonent bay saa sa rey jàngale gis nga ña Seydina Muaz naroon a wax mbir mi ñan lañ mais saa ay saxaaba lañ pourtant yonent bay saa sa di ko jàngal que ni bu dee ne sama saxaaba yi lañ ñi ëpp xam-xam ci xeet wi mais yonent saa sa day jàngale ngir xeetam yépp ilaa yawmi diin waaw mu koy mu ñuy jàngal ñun ñépp képp koo xam ne yor nga ci dara xam-xam mooy tëddukul lu ñu ne nii rek nga ubbi sa làmmiñ wi walla commencé di wax yoo xamante ne nii da ngay dugal fitna ci ay jullit yoo xam ne amoon nañ pas-pas bu baax nga ñëw wax ci loo xam ne tax na ñu commencé nag di am dut ak a weddi yàlla ak tawaj léegi mooy nañ jàppoon yàlla nañ ko fonk woon ak nañ ko tegoon mu commencé di woyof seen xol yi te kenn waralu ko lu dul yow mii nga xam ne xamoo tus di jaay ne yaa xam te dara ndax boo xamoon doonoo woon doxale noonu wal iyaadu wal wallahi billah kon lii dafa am solo voilà lii la quoi mais fii voilà jàpp rek di di jaay waaw am sax keroog nangam nangam non say attention attends attention waaw il attention voilà mbir mi nekkul te Ibn Mas'ud moo doon wax naan loo wax nit ñi mooy li ñu doon a sànq ci loo xamante ne seen xol yi daal du koy jote lu dul ne def na ci ñoom day nekk ci ñoom fitna loolu mooy dëgg ah waaw kon moo tax Mansuur ne man nag gis nga Basra gi li tax man du ma nettali hadis bii fii di ko yëkkati ba ci Yonent bi sallallahu alayhi mooy xam naa gaay fi ne. moo tax lii képp ku nekk darsa la ngir képp ku nekk koo xam ne da ngay jàngale nga xam ne li kulli maqaalin makaan wax jooju dëgg la waaw wax ju ne am na place